yaay ci mujj waaw wa ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar te borom bi daal dina lay jéggal li jiitu ci say bàkkaar ak li mujj loolu waxoon nañ ci ba ñuy tàmbali téere ba <laughs> al googu waxoon nañ ci wallahu ta'ala léegi ñu wax ko lool <laughs> hein gisoon nañ ko mu ne isma lana ila rabbik kon nag ay waay Seydina Muhammad sallallahu alayhi sa borom nga ñaan ñu rammuñu pir ñu boo kàtte ala tara ma nahnu fii ndax xanaa gisuloo li nga xam ne mooy coono yi nekk tartar yi nga xam ne moom lañ nekk ala tara ma qad balaghana ndax gisuloo li jote ci ay tartar ak weñ so waaw léegi na nag fa antaliq ma jóg daal di dem man alayhi salaatu wassalaam fa aati tahta al-arsh ma ñëw ci le pied wu arsh ci suufu arsh nee na fa aqa'u saajidan li rabbi ma daal di rot sujóodal ngir sama borom toroxlu ngir moom nee na keroog la ma borom bi di may ubbil daal di may yenqiwal ay xeetu kadduy cant yàlla ak taaru di ko tagg di ko bakk yoo xamante ne masuma koo masu koo ubbil ku ma jiitu moo tax yeneen riwaay dane sax jamono jii may wax ak yéen xaw ma ko waaye jamono joon la ma ko borom bi di di di ba ma nekkee sujjóot noonu ñu ne ma yaa Muhammadu yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga ne <laughs> moo tax turam ak li muy kii benn mooy liwaa'ul hamd drapeau moo la la aadamu wa man duunahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama ci sama suufu drapeau la ñuy ne ñoom ñëpp muy liwaa'ul hamd waaw al maqaamul moo nekk nii ma nga xam ne bu ñu noddee ba pare moom la yonent bay saa saa wax ne julli leen ci man ngeen ñaanal ma ko borom bi képp ma ko ñaanal hallat lahu shafaati sama rabb dina dal ci kawam yawmal qiyaam mooy kooku am na sama gram moo taxoon ma ne la dangerosité ak ñàkk xam sax ñàkk yeewu nit kiy noddu yonent way saa saam na ne bu ngeen déggee noddukat bi di noddu na wax li muy wax allahu akbar allahu akbar ngeen allahu akbar allahu akbar allahu allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallaah ngeen ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu an laa ashhadu anna muhammadan rasulullah yan ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ngeen wax lool ba ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat ngeen ne la hawla wala quwwata illa billah hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billah ba ji yi jeexe nga ne nga julli conante way sa sab allahumma salli ala muhammad loo ci wax baax na wa sallim loo jullee ci moom l'essentiel jullil ci moom d'abord door a wax allahumma allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma waaw wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaaman mahmuudan lilladhii wa'adtahu man nga yem foofu la neexee nga yokk ci innaka laa tukhlifu al-mi'aad mu ne ku def loolu ñaanal ma mooy al-maqaam al-mahmuud taxawaay ba nga xam ne moom la nit ñépp sopp ba nga xam ne cant yu mag nga foofu lay génne ku ma ko ñaanal sama gàmmu dina dal sa kaw. yow au lieu nga ñëw wax loolu nga nekk fi di waxtaan di profité di waxtaan entre copains parce que nga ngeen a gisee wala ngeen di waxtaane match bi amoon démb wala bi war a am tey yow xam nga ne yow yaa inconscient <laughs> yow yaa inconscient <coughs> waaw nga nan nga mën hmm? nga mën a jëndee li nga xamante ne mooy loole moom nga mën a nga bàyyi ko fi sa di ko jënde ay waxtaanu àddina <coughs> di ko jënd waxtaanu àddina wal iyaadu billah alors que boo waxee lii am li gën a màgg loo mën a am ëllëg muy ràmmuk yonent bi sallallahu alayhi wa waaw kon nag mu ngi noonu nañ ko jàpp te di ko waxee di yonent bi saa saa wax paa yow nga ñëw di topp euh, kii nu mu tudd euh, azan yi azan basique yi nekk ci téléphone yi ñoom moom dañuy pare rek. ñu ne allahumma rabba hadhihi daw mooy nodd gi day jeex rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ñu ko def lenn yi waxuma yëpp am na yu ma ci dégg yoo xam noonu la ñuy def yu bari dañuy bare rek nodd gi daaneel rek ñu ne allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ah wa salati al-qa'ima ah aati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman al maqaman mahmudan alladhi wa'adta waaw rek ñu dét affaire bi nag du loolu mooy da ngay julli ci yonent bi alei saatu salaam ba pare door a wax wañaan allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma waaw wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan lilladhi wa'adtahu man nga yem foofu la neexee nga yokk ci innaka la tukhlifu al-mi'ad waqad rawa alxadith alimamu alboxariyu rahimahu allahu taala waaw kon yonent nay saa saam nag loolu maqaam mahmud googu mooy gi nga xamante rek nee benn jaam kese la ñeel mooy taxawaay bi nga xam ne moom mooy ca la ko borom bi di wuññile xeeti cant yàlla yu rëy yooyu la kantaa ca àjjana daraja ji ko gën a kawe <coughs> boo ko ñaanalee yonent bi alayhi salaatu salaam ah yow da ngay am rambu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw al wasila mooy al wasila wal fadila ah léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne bi léegi mu ñëwee nee na ma kon ñu yenkiwal ma fa ay xeetu cant yàlla yoo xamante ne nii ma suñu ko ubbil kenn ku ma jiitu. ñu ne ma yëkkatil sa bopp soo jógal ci sa rukkoo gi mën ngaa siggi sama ñaanal lu soo tay tuur ko des na la ko jox <laughs> ishfa rabbul ñaanal intercession tout ñu may la nga ram ñu ñu may la nga bëgg waaw nee na fa arfa'u ra'si fa aqulu ya rabbi ummati ummati waaw waaw nee na ma yëkkati sama bopp naan sama borom sama xeet sama xeet yonent yelle la li nafsi nafsi sama bopp sama bopp moo tax la te yonent fa sasam benn hadith la boo xam naa imaamu Abu Dawud as-Sijizi as-Sijistani rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo waaw ne am na ay bërëb yoo xam ne moom kenn du fatal kenn waaw bërëb ya ñuy sànni eh, bokk na ci bërëb ya ñuy sànni kii ya téere ya <laughs> ak bërëb bii nii ak bërëb ba ñuy yaar siraat <laughs> waaye yonent bi saa salaam moom jamono ji gaa yi sonn yonentee naan nafsi nafsi nafsi moom la wax moom dane ummati ummati waaw yonent bu nekk naan sama bopp sama bopp yonent bi saa salaam ne samaw xeet samaw xeet waaw ndax lu tax avec loolu ndax ku nekk yonent bu nekk comme ni mu ko leerale ci yeneen xadiis moom alayhi salaatu wa salaam borom bi da koo may ñaan goo xamante ne nii mooy du boobu kese ah bul jàpp ne benn ñaan kese la yàlla may yonent yi boo xam ne mooy dal non mooy bi ci gën a mag yonent bu nekk nag ñaan nga ko keroog bi la saw xeet sonalee lool nga bëgg ñu daal leen alal waaw <laughs> rabbana innaka atayta fir'auna <laughs> loolu Seydina Muusaa ñaan ñaara moom dóor na balam Firawna moom mu kël bi te moom <laughs> ba Firawna tojaangeem yu rëy ya ëppee doole nag mu ne yow daal sama borom daal yow daal gaa jox gis naa ne jox nga Firawna <laughs> gaay bi alal ak ak yëpp loolu yëpp nekk lu dul ngir ñi gën a nit ñi gën a sànk ci kaw suuf ah ne borom bi euh, raayal mooy mooy effacer lépp barke booy dawal ak mbugal gi na ñëw sëy naa wax lool waaw la tadar ala al min al kaafiriin dayyaara lay saa saa kanta man nag sama ñaan dama koo fa addaxiruha dama koo denc ngir sama xeet yawmal qiyaama moom lay wax nii alayhi salaatu wassalaam way sallu ala rasulillah nee leen sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala ahmad sallallahu ala sayyidina Muhammad sahibu liwa al-maqam al-mahmud lo sallallahu alayhi wa sallam waaw kon ñépp naan samaw xeet samaw xeet moom mu ne um naan sama bopp sama bopp mu ne ummati ummati samaw xeet samaw xeet lo lo léegi <laughs> waaye loolu mooy léegi loolu tax na gaa yi kii mooy borom bi nag ca lay commencer di sauf que léegi nag mu ñëw ci li ci tegu <coughs> nañ jàll ginnaaw ginnaaw yaatu li waaye liñ ci yem ni eh, neex na ma sha Allah Allahu akbar Allahu akbar non dara niruwul ak xadiis ah. barki yàlla laa wax au lieu nag ñu nekk fi di toppatoo yii ñu nekk fi di toppatoo ay nettal yoo xam ne amul bopp amul genn quoi waaw nekkal yoo xam nañ naan ci diin lañ yoo amul bopp amul geen nañ xam yii waxu yonent bay saa saa déglu nga waxu ko ku féete ko wane iyaadu billah kon <coughs> mu ne <coughs> léegi nañu nañu nañu ñëwaat ci ci ci riyaal ci <laughs> taxaw <laughs> ni la ja'alana allahu min sukkaaniha riyaadu saalihiin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi mu ne moom yonent bay saa saa kon bi ñëwee kon ñu ngi woon Seydina Isa mu ne du sama mbir fa yatuuna ndax liñ ñu wax sànq beneen xadiis bi la <laughs> fa yatuuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa yaqumu nee ñu dikkal Seydina Muhammad ñu lii du sama mbir ñu dikkal Seydina Muhammad ci ëpp qualité yu nekk ci moom yu ñu tax mu ñu koy tagge te mooy ci daq sant yàlla waaw te moom la yàlla gën ràng ay qualité yi ñuy sante borom que moom amul moom rek la moom moo moom moo pii moo kaw te la ku nekk di am ca moom lay rogalaate dem ci ñetti des mu ne nag bu lool amee fa yaqumu yonent bay saa saa nee fa jug mu jug mu jug fa yuzanu lahu ñu daal di koy jox ndigal moom lañ di sànk ci li waxoon way nga ne naa ko wax ci ci wolof wa tursalul amanatu war ah ataqumaani jambatay siraat loo loo ah nee na ñu daal di yebal ñu di yebal ñu daal di yebal. al rahim ak ak mbokkoo. ñoom ñaar la yàlla di def ku leen xam nga mooy euh, al amaanatu muy kóolute gi nga xam ne mooy bunt bi ñu nekk baabul amri bi adaatil amaana looloo tax lii mooy saahid li tax imaam Nawawi indi xadiis bi rahimahullah fii ngir walla gis nga ndigle gi borom bi digle gi walla wàccoog suñu kóolute yi ñu yi ñu yi teg yi ñu borom bi teg ngir ñu war koo jooxe waaye yi nga xam ne moo dox suñu digganteeg suñu moroom mbokku jaam yi <laughs> nee na keroog moom ci boppam ah dañ koy teg amaana day taxaw war rahim ak mbokkoo lien parentaux yi fan la ñuy taxaw ah janbatay sirat waaw ci peggu ku nekk nekk ci benn peggu sirat sirat mooy lan comme ni Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah daal di wax wal hadith fi sahih imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahu llahu ta'ala al imam mu ne Abu Sa'id bimu nettalee nettali bii nii fekk muy wax ne yonent bay saa saam nee na hal tudaaruna fi ru'yati shams di leen wax ni ñuy gisi seen borom lëkk quoi après mu ne wax keroog nan la ñuy jaare siraat lan mooy siraat mooy jisru bi mooy pont bi nga xam ne mooy nekk ci kaw jahannama la ko borom bi ci rek ne dina ca minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya waaw suñu borom nee na suñu borom nee na minkum illa waariduha wa minkum illa waariduha amul kenn ci yéen lu dul ne dina jaar jahannama hmm? safar yéen ñépp fay jaar lu tax parce que la sirat kenn du jàll àjjana di jóge fa dugg àjjana lu dul ne am na benn pont boo xam ne foog nga jaar fa moom lañuy moom mooy sirat jësrun le pont waa nu mu mel Abu Abu al-Khudri radiyallahu anhu mu ne waaw balaghani anna al-jisra adaqqu min sha'ratin wa ahaddu min as-sayf waaw ah mu ne jote na ma man Seydina Abu Sa'id al-Khudri sahibi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam am na al-jisra nga pont boobu di sirat ne moom la borom bi di teg ci kaw jahannama ngir nit ñépp daal di koy jàll mu ne adaqu min ash-sha'r gis nga moo gën a fin c'est un pont pont nga foog ne ngandum pont ñu naan le pont Wilson bii la à Lyon wala bee ci Paris ah de l'allemand xaw ma da ngay ah wala pont yooyu bu bi bi jëm ci Tour Eiffel bi wala pont bu Pikine bi nga foog ne pont bu mel noonu ah pont des 3D ci Dakar les trois <laughs> C des centres commerciaux des champs de course xaw ma trois xaw ma quatre C nga wax ne noonu la du pont yooyu de mu ne gis nga jote na ma ne gis nga pont bi mu ne jote na ma que ne gis na gis nga pont ba léegi mooy sira adaq min ash-sha'r moo gën a moo gën sew karaw karaw nit ki gën sew wala karaw animal boo gis bu gën sew boo mën a trouver sirab moo ko gën a sew waaye wa ahaddu min as-sayf moo gën ñaw jaasi joo xam ne dañ koo liime das ko ba waxuma la dara bu ci sa loxo di cof sarfatal ayni benn cers bu ne ko deret dagg ko deret ji sarsari jaasi joo li muy ñaw ñaw ñaw siraatu ko gën ñaw ñu teg ko ci jahannama muy yëngu gaa yi war kee jaar loo loo léegi laqad xaaba kutus na keroog man amala zulma koo xam ne da nga faa yenu tooñaa ngi keroog tey nga am problème allah allahumma sallim allahumma sallim waaw diggante rek siraat gis nga ñaari côté yi siraat borom bi day jël li nga xam ne mooy al amaana haa kuul mooy dénkaane yañ la dénkoon sa borom ya nga waroon a taxaw ñu teg rahim yërmande kii nu ma nuti maanaam yërmande mooy ak bokkoo taxaw moom tamit waaw mooy dañuy taxaw dégg nga ne mais yooyu li ñuy taxaw ma ne waaye yow <laughs> keroog yawmal qiyaam lépp loo yaakaarul ne du wax dina wax waaw bés bi seen cër yi di wax di seede contre ñoom seen dégg-dégg yi seen nopp ya seen bët ya seen der ya seen yaram ya seen pëy ya xaalu nit ñi jaaxle na mais li ma shahidtum alayna mais lu tax ngeen di seede contre ñun sama tànk bi lan moo tax nga naan ngay ñëw ba fii naan yàlla man maa doon dem di def lu bon man nga doon utiliser di dem di sàcc lu ko wax loxo bi naan man la doon laale yu xaraam man la doon sàcce lu tax nga ñëw ba fii di ma yoole maa ko am ku ci nekk ne am taqanallah ne borom bi nga xam ne antaqa kulla shay mi wax loolu lépp luy wax moo wax ko lépp kon ñu xam ci léppay wax dëgg sauf que là yéen xamu ngeen tasbihahum li ñuy sàbbaale waaye léppay sàbbaal say borom wa ah amul lu lay sàbbaal borom ñu ne ak borom bi nga xam ne antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa ala kulli shay'in qadir borom boobu am kat kattan ci lépp moo ñu waxlu lu moo ñu ca kaw suuf yéen ngeen di wax nga def tey nag moo ñu waxlu waaw moo tax jëf yi dañuy taxaw jëf yi jëfu nit yi dañuy taxaw nekk ay koor yu taxaw arrahim taxaw amaana taxaw ku ci nekk ñu séq siraat nit ñi war koo jéggi ngir nag mais lu tax ñuy taxaw ngir ñu taxaw laaj ku nekk est amaana est nit que la suñu borom ne inna allaha ya'murukum an an tu'addu al ila ahliha amaana taxaw day taxaw di laaj borom bi xaq la nga xam ne mooy képp ku ko matalul woon borom bi diw mii mataluma woon looloo tax mu taxaw fa mbokkoo mbokkoo gi leen borom bi boole yàq diw ak diw ak diw ngay sélectionné naan diw neexuma man moom man man ça ne me sama mbokk la mais man manuma cause moom dara manuma bokk ak moom dara sama yoon naw ci bu xewlee bu ma wax bu ma xewlee sama yoon naw ci lu ko dal c'est son affaire ah di jaay le petit mbon waaw dagg sa lee parentaux yi dagg leen sa mbokkoo yi nga dagg leen xam nga borom bi ba mu koy wàcce yonent lay saa saa meeram mbokkoo dafa dafa dafa jooy ne borom bi noonoon bu ma wàcce mu ne ko lu tax mu ne ko damay ragal mu dogg mu ne ko xanaa gërëmoo ma wàcce képp ku la dox ma dox mu ne waaw keroog yowmal qiyam day taxaw benn côté amaana day taxaw côté benn côté ci ci ci ci sirat beneen côté bi mbokkoo taxaw di laaj borom bi képp koo xam ne da koo dog mu ne borom bi kii nii kii nii respecté wu ma woon waaw te yonent bay sa sab xamaloon nañu sahih imam al-Bukhari laysa al-wasilu bil mukafi innama al-wasil man yasilu rahimahu idha qata'a waaw yonent way saa saa nee na lay sal waasilu gis nga kiy jokk bokk nekkul bil mukaafi kiy fayante ah man ki may bindanteel laay bindanteel kii ñëw sama kër laay ñëw këram ki may SMS laay SMS ki may woo laay woo ñëw sama ngénte laay ñëw ngénte waaw sama mbokk mu ñëwul sama ngénte man moom boo xewlee ba ma koy gën waaw de toute façon ma koy gëtu ba ñëw waaw kooku dara di seeti wante ndekete yoo dañuy fayantoo rek kii def na mu def bu kenn ki taxawee keneen ku lu def nga xam ne kon kooku yàlla taxul waaw déedéet jàppal ma jàpp kese la waaw yonent way saa saam nag ne bu ngeen di seet kuy jokk mbokk bu leen ko wax kooku kooku déedéet lay sal waasil kii jokk mbokk bil mukaaf yi nekkul kiy fayantoo naan kii defal na ma nii kon nag naa def lii moo gën a rafet loolu rek la ko teg sinon bu waa ji ka arrêté ci ñoom ci mbokkam ya dootu leen sax du leen sax toog ne xaaral ma woo leen wala ma dem fa seet du ko def parce que la lu tax nee nag parce que ñoom du ñëw sama kër sama yoon naw ci kon waaye waaye waaye fii daal da am fulla boo ko baree di dem sax ñu yaakaar ne dara la ma ne loolu wax yu iblis la iblis la ko wax sa waxu caaxaan yooyu yooyu xam yeneen ko saa saa am ne kiy jokk mbokk mooy ki nga xam ne mooy ki nga xamante ne ni yasilu day jokk rahimahu li nga xam ne mooy mbokkam ak mbokkoowam ila qutam bes ko dogee waaw keroog nag day taxaw moom mook al amaana ngir kon wan la ne boroom bi kon amaana gii nga xam ne moom la imaamu ne garab gii digle ñuy jooxe al amaana waaw loo waaw yii ñu boroom bi gàll suñu loos diggante moom ak diggante rawatina diggante jaam yi tamit <laughs> keroog day taxaw képp koo xam ne doxaloo ko dina la dina la dénoncer ci sa kanamu borom loolu mooy moo tax yenent may saa saam fa tursalu keroog bu siraat buñ ko tegee pont bo pont boo bëre haa haa fa tursalu al amanatu war fa yaqumaani janbatay siraati yaminan wa wa shimalan gauche droite waaw euh, euh, droite ak gauche droite wa shimalan ku nekk ñu séq siraat nit ñi jàll ndax ku foog ne yow saa yi aywa daal daal lu ma neex laa def waaw defal lu la neex boo liggéey li nga xam <laughs> waaw wallahi diñ ko dinañ la fi <laughs> waaw boo yaakaaree ne borom bi da na a boole nga naan non man man su man vraiment bëgguma woon bokk ak ñoom dara ah wala iyaazu billah bàyyil ba ëllëg nga seet <laughs> bàyyil ba ëllëg dogal sa mbokk yi rek ngir sa intérêt personne ak sa bakkan bi nga xamante ne nii moo gën a rëy ñay la ëpp di fum saa su way ñaay lëpp xamoo luy lool ñaay lëpp benn kii la mooy waaja dend la ko tubaab di wax hein ñaay la ëpp ab dend la ñaaru ganaar la mais du ganaar mooy naat voilà naat xam nga naat gi da nga koy gis wolof naat la ko wax <laughs> mooy de muy funki funki lu di di ëpp kii yi quoi laaf yi di ko di ko yaatal muy kii koy ko foog ne sawaay daa gand munoo loolu nañ naan bu jógee wax waa joo xam ne day funki di kii ñu naan daay ñaye la ëpp <laughs> mooy loo ko def def yow ñaye la ëpp quoi defal la neex yow naat moo <laughs> waaw <laughs> waaw mooy koo xam ne noonu la mel fu mu nekk xol baa gi tëb ndax ndax iñaan ak tamit gis boppam këni moo war féete ñëpp kaw mooy réew mu mer ah voilà kon nag mu ne gaa yi taxaw kon yaminan wa shimala al amanatu war rahim waaw nee nag bu keroogee nag fa yamurru awwalukum kal barq ñi nag war a jàll sirat yonent bi ne fa yamurru mu romb nga xam ne moo jiitu ci yéen allahu akbar allahu akbar <laughs> allahu akbar mu ne eh, léegi nag muy romb mooy di jéggi nag awwalukum kalbaq waaw imaamu Nawawi fay ci as-Siraat bala ñu romb mu ne qaala saaxibu tahriir saaxibu tahriir wax nañ la ko keroog ah rahmatullah